A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaahi. Amma ba'du fayaquulu rabbu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil an'aam baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim thamaniyata azwaajin min alda'ni ithnayni wa min almaczi ithnayni qul aadhakarayni harrama am alunthayayni amma ishtamalat calayhi arxaamu alunthayayni nabbi'uunii bicilmin in kuntum saadiqiin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab téeméer beeg ñeent fukk ak ñett mu ne tamaaniyata suñu boroom de tabaaraka wa taala moo leen defal ci jur ji juróom ñetti xeet min ad-da'ni ci li nga xamante ne nii ñoom de ñooy xar yi am na ci ñaari xeet nga xam ne dañuy ami leen wa min al ci li nga xam ne mooy bëy yi ñoom dañ am na ci ñaari xeet qul wax leen laajal ma leen ñoom yéefér yi di dagana la ka xaraamal a zakarayni xaram ndax ñaar yu góor yi muy ñaari ñaari xeet yi nga xam ne ñoo am ci xar yi ñoom boo xarama moom la xaraamal boog moom borom bi amil unsayayn wala ñaar yu jigéen yi ci li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy mooy jur gi mooy mooy yi waa ñoom ndax ñoom lool lañu xaraamal lool la borom bi xaraamal am mashtamalat alayhi arhamul unthayn wala bokk li nga xamante ne nii mooy xul az-zakarayni mooy samaniyata azwaaj boo bële nga xam ne mooy xar yi day am góor ak jigéen ah léegi bëy góor ak jigéen léegi est-ce que yu góor yi xul az-zakarayni xaram est-ce que ñaar yu góor yi mooy xar yu góor yi xar bu góor bi ak bëy bu góor bi ñoom la borom bi xaraamal anil unsayayni wala boog ñaar yu jigéen yi mooy xar mu jigéen ni ak bëy bu jigéen bi wala ñaar yooyu ñoom ñaari xeet yooyu la waroon bi xaraamal ak mashtamalat alayhi arhamul unsayayn wala bokk li mu ëmb li nga xam ne moom la làmboo li nga xam ne mooy arhamul unsayayn mooy buumu jurukaayu mooy yu jigéen yi ca ñoom muy ca xar ya ak bëy ya te bu boobaa mooy xar yu góor yu jigéen yéeg est-ce que yépp la borom bi xaraamal wala boog ci bëy yi bëy yu góor yi yu jigéen yi ndax ñoom ñépp ci seen buumu njurukaayu yaay dañuy jógee nabbi oonii aywa comme que yéen a xam kay bay xaraamal lu leen neex aywa léegi nag ba pare di ko teg di ko askanale borom bi léegi comme que yéen a xam nag kon nag nabbi oonii xabaar leen ma man seydinaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam bi ilmin nag ci xam-xam nag waaw in kuntum saadiqiin dem nekk ngeen ñoo xam ne wax ngeen dëgg ci wax ji ngeen di wax walla léegi wax leen ma lan la borom bi xaraamal ci yi ndax bu dee ne bu dee ne yéen nekk ngeen ñoo xam ne wax way waxu dëgg ngeen nekk mu ne wa minal ibili am na tamit ci li nga xamante ne mooy gëléem yi ni am na ñaari xeet wa minal baqar isnayn waaye it ci li nga xam ne mooy nag yi am na ñaari xeet it lan la la waxoon minal ba minal do'n isnayni dana wa samaniyata azwaaj mooy leeral na samaniya yoo yëlee muy lan juróom-ñett muy huit xaaj wax na la mi mina dani ci xar yi nga xam ne ñooy am leen yi ni am na deux kon nga compter deux wa ngook wa minal maaz isnayni ci li nga xamante ne nii ñooy mooy bëy yi isnayni am na ñaar deux plus deux ñaar plus ñaar égal mu ne wa minal ibili am na ci li nga xamante ne nii mooy gëléem yi isnayni am na ñaar lool du ñaaraat ak ñooy kon quatre plus deux lan du six nga ne ma waaw waaw ma ne la wa minal baqari isnayn suñu boroom ne wa minal baqari am na tamit ci samaaniya yooyu la lay leeral muy juróom ñett ya mu wax ca kaw azwaaj ay xeet mu ne wa minal baqar yi am na ci gëléem yi li ci ci ci nag yi isnayni ñaar kon six plus de du huit mu ngi noonu kon mat na samaaniya azwaaj léegi nag lii daal la boroom bi def léegi nag laajoon na leen ca bëy ya ca xar ya ak ya yéen yéen lan la ci boroom bi xaraamal comme que a xam léegi nag yii nag ci gëléem yi isnayni wa minal baqari wa minal baqari isnayni qul léegi laaj leen yow rasul rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga laajoon ci xar yi yeeg bëy yi ah zakarayni xaram est ce que ñaar yu góor yi muy benn muy bu góoru gëléem gi ak bu góoru jigéen bi ñoo ak bu góoru euh, nag wi xarama ndax loolu la seen boroom ngeen ne moom la xaraamal amil unsayayni wala boog ñaar yu jigéen yi muy gëléem gu jigéen gi ak nag wu jigéen wi loolu la boroom bi xaraamal mooy daal lu nag <laughs> ah, loolu la xaraamal amma shtamalat alayhi arhamul unsayayn wala boog li mu xaraamal mooy li mu ëmb li nga xam ne mooy arxaamu li tey jógee ci li nga xam ne mooy mbuumu jurukaayu mooy ñaari jigéen yi mooy nagu jigéen wi ak nag wu góor ak ak bu jigéen gi la ñu jur bu boobaa moom lañ jur mën naa nekk góor mën naa nekk jigéen wala boog mooy lu mu ci doon la mooy ñoom lu ñu jur rek loolu la borom bi xaraamal ay waleeral leen ma am wala book kuntum yéen ñii di waa Quraysh ak ñi mel ni yéen kuntum ndax da ngeen a fekke woon te nekk ñoon ñoo xam ne shuhada moo da doon seede is ba nga xamante ne wasaakumullahu bi hada bi leen bi di dénk yi ne leen yii ngeen ne moom ngeen xaraamal te doon wax naan lii moom dafa xaraam li dukkuur yi na moom li li li li moom dafa dagan li dukkuur yi naa ba pare xaraam ci suñu azwaaj yi naa suñu jigéen yi ak yi ngeen xaraamal ci bàyyi ma yeeg yu ci ci jur jéeg yooyu waaye yéen yéen a ko seede woon am kuntum shuhadaa wax la boog da ngeen a nekkoon ñuy seede id wasaakumullahu bi hada di leen borom bi kon borom bee leen dénk yi daal yéen a koo mën a seede faman azlamu ha suñu borom ne gaay kan moo maanaam kenn dàqu la tooñ de mim maniftara ci ki nga xam ne day duural alallahi ci borom bi kadiban ay nar mooy comme ñoom ñii rek ndax dañ doon wax bu leen waxee ñu naan allahu amarana bi hada comme lañ doon wax rek suratul <laughs> araf biñ génnoon wa idha fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum qaalu inna wajadna alayhi abana wallahu amarana bi hada suñu borom ne buñ defoon ay jombu téef yu bon comme yii nii ah, gaay ñu leen di wax ñu ne innaa ñun dañ fekkoon suñuy baay ci lii te borom bi ci boppam moo ñu ko digal suñu borom nag ne kon fa man azlamu kenn ana kan moo dàq tooñ waaye fa man azlamu kenn dàqu la tooñ de mimman iftara ki nga xamante ne day duural di sosal alallahi ci borom bi kadiban ay nar li yudil la ngir mu sànk annaas nit ñi ginnaaw moom bi mu sànkoo ba pare mu sànk nit ñi bi ghayrin ci loo xam ne teguñu ko ci benn xam-xam inna allah dëgg borom bi laa yahdi nekku fi nag di qawma nit ña nga xamante ne nii la tontu de wala buñ la tontoo rek nekk nañ nga xam ne ñoo gën a dëgëru da dàq tooñ mu ne qul wax leen nag li nga xamante ne moom yow moom man borom bi tabaaraka wa taala moom laa daganal ak li li nga ne moom laa xaraamal wax leen li nga xamante ne moom laa xaraamal man borom bi mu leer ci alquran ji qul waxal laa ajidu man de fekku nekkuma te trouvé man Seydina Muhammad te dajuma fii ma uhiya ilayya ci li nga xam ne moom lañ ma wax yu te kenn déeyu ma ko wax yu ma ko ku dul sama boroom ilayya muharraman man de fekkuma te dajuma loo xam ne dafa xaraam ci lu ñuy lekk ala ta'imin ci koo xam ne aji lekk la ya yat'amuhu muy lekk la muy lekk moom gisuma li ci xaraam illaa lu dul lii ma leen di limal an an yakuna la muy lekk noonu le mooy loo xam ne duñu war a rendi la wala loolu noonu illaa an yakuna mayta lu dul loolu la nekk médd loolu moom xaraamal nañ ma ko te sama borom ma ma ko wax loolu moom xam naa ko waw daman masfuha wala mu nekk loo xam ne da deret yuy wal loolu dafa xaraama consommer mooy nit ko bu rendee xar mi noonu nga xam ne noonu deret jooju di gicle di tuur lu gaaw di taw xare rab jooju moom sobe la voilà moo tax bu laalee yéree nit ki kooku da ko war a dem nekk loo xamante ne bu waree julli mooy sobee nekk ci kiiwam da koo war a dindi surtout ci ñi nga xam ne dañ ne dindi sobe farata la waaw ku ñooñu moom bu boobaa moom day nekk farata ci ñoom walla waa ji war koo dindi kon nag mu ngi noonu kon aw daman masfuha ak de wala muy deret joo xam ne day wal loolu it dafa xaraam nit ki di ko consommer di ko tànk tiit si euh, euh, taataan ko di ko def ci li ngay togg naan day gën a neexal soos bi aw lahma xinziir waaye bokk bokk na tamit liñ ma xaraamal de te wax yu ma ko mooy ci li ñuy lekk aji lekk la muy lekk aw lax na xinziir yàpp mbaam xuux moom dafa xaraam kantaa li gaa yi wax nettalim wolof yooyu moom loolu demewul noonu naan mbaam xuux li tax ñu xaraamal ko mooy yonent ma lay saar saam dafa mës a jóge benn xare xaw ma léegi ñu maroon lool ba ñu benn mbaam xuux boo xam ne dafa dem ca teen ba naan léegi mooy kiiwam boobu noonu gémmiñam gi ni muy gudde noonu mu def ci ndox nag di watatu ndox mi di jaar ba ba ci ñoom léegi nag ci lañu topp trace yi ba xam ne fii la ndox am léegi ñu xaraamal ko loolu moom amul lu dul ci bopp ñu koy wax loolu moom demewul noonu ta benn histoire bu kenn xam loolu suñu borom moo ko xaraamal nii lii muy aaya bii nii saar bii Makka la wàcc te boobu xare daa amoon waaw boobu Abu Jahl a ngi dund nga naan lan Abu Lahab a ngi saar saaba ngi Makka jullit ñu ngi leen di sonal suñu borom ne lii lañ ma xaraamal léegi yow nga ne kon ba am xuux li taxoon ñu xaraamal ko daa am benn xare buñ demoon te xare yi mu ngi commencé Medina ba yonent bi alei sat salaam gàddaayoon loolu mooy wax yoo xam ne man xaw ma kan moo ko jëkk a wax waaye kooku kenn gi ñu koo dëgëru fit kooku it mën nañ koo boole fa man lam ndax mu ngi waxal borom bi tabaaraka wa taala naan lii wa tax mu xaraamal lii te day expliquer li mu wax wuute naag li am kon nag aw lahma xinzirin bokk na ci li nga xam ne aji lekk ji li muy lekk te ñu wax yu ma xaraam ginnaaw médd ginnaaw deret juy wal waw laxma xinziir muy li nga xamante ne nii mooy yàppu mbaam xuux di cochon di porc fa innahu dëgg-dëgg moom rijsun sobe la taq-taq la salte la aw fiskan moom it mooy du ede du du du wala non aw fiskan e mooy ne moom ak génn topp la le fait que di lekk loolu ak perversité la uhilla li gayrillaahi bi dañ ciy tudd yàlla turu ya tudduñ dañ cee tudd li gayrillaahi bi leneen lañ yuuxu ca kaw bañ koy rendi di ko ci tudd muy seen xërëm yeeg yoo yële mooy ci yàpp yoo yële waaye poor moom boo ko doon rendi sax mbaam xuux ne ne way allahu akbar sax lool bismillah allahu akbar loolu daa taxul mu baax voilà mooy lii da wax ne ya ñuy rendi tamit mooy aw fisqan uhilla li gayrillaahi bi ak bépp kàccorte boo xamante ne nii bépp rendi boo xam ne dañ koy rendi ak te tudduñu ca turu yàlla leneen lañ ci tudd di ko ci yuuxu ca ndëpp ya wala yi nga xam ne ca tuur ya loolu noonu yi dañ koo xaraam famani turra képp képp nag koo xam ne dafa loru ghayra baghin mu bañ a nekk koo xam ne nag day beew di di dépasser les bornes voilà yow ñu permetre la yéenee xaram nga nekk ci loru comme li ñuy exemple bu ñu waxoon rek waa ji dem ci àll bi gis mbaam xuux moo xam ne mu ngay waaya toj ndax médd waa amul lu mu lekk te jàpp na ne bu lekkul dee kooku dañ naan ko lekkal loo xam ne moo lay téye waaye ghayra baghin mu bañ a nekk koo xam ne day ëppal de di lekk ba wax yow bay jéggilee bornu ba yegg laay biir bi fees del mu naan lii wa ko neex wala aadin waaye du caagante ne di delluwaat di ci lekkaat ak lekkaat ta mu am leneen lu mën lekk fa inna rabbaka bu dul kooku daal ah bu dee ki nga xam ne moom dafaw loru te mu bañ a nekk ku ëppal ak ku ciy dellu fa inna rabbaka moom mën naa lekk yi ñu xaraamal nii bu dee lool kese fa sës walla fa inna rabbaka ndax dëgg-dëgg sa borom xafuurun aji jéggalaakoon la aj rahimun